wala suuratul faadiha ak turi ñu waxoon walillahi alhamdu wal minna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laa yasta'dinuka alladhiina yu'minuuna billahi wal yawmil aaxiri wa an yujaahidu an yujaahidu bi amwaalihim wa anfusihim wallaahu aliimun bil muttaqiin suñu boroom azza wa jal di wax ci laayab ñeent fukk bi ak ñeent mu ne laa yastadinuka du la ñaan naan du la ñaan permission mukk di la ñaan ndigal naan la ngir na ñi nga xamante ne nii na ñu gëm billahi ci borom bi tabaraka wa taala wal yawmil aaxiri ak li nga xam ne mooy bés penc bu mujj ba an yu jaahidu duñ la ñaan ndimbal duñ la laat digal permission ci nga bàyyi leen jihaad ji taxaw ñuy wax ay foowi ngànt yoo xam ne ngànt yoo xamante ne nii daal di wul tegu ci dara ñoom moom duñ la ñoom duñ lañ laaj lool de ngir bañ a dem jihaad ju taxaw ñu gëm yàlla ak yawmal qiyaam di wax lool di la ñaan permission ngir bañ a dem ngir bañ a jihaad bi amwaalihim ak seen alal wa anfusihim ak li nga xam ne mooy seen bakkan wallahu te borom bi alimun bil muttaqin moo xam ñi nga xam ne ñoo ko ragal dëgg-dëgg mooy ne lii suñu borom dafiy wane ñi nga xam ne naafiq yi xam nga wax na leen ci jotaay bi weesu mooy laay bi ñu génn que ñoom ni ñu mel mooy lan dañ lay laaj li nga xam ne ay nganti foo ba pare boo demee ba ñëw nag ñuy waat naan lay waay waaye bu ñu manoon de waat naa ne doon nañ génn naan nag yow suñu borom ne ñu ngay nekk di alak seen bopp kanta ñi gëm yàlla dëgg-dëgg amul kenn koo xam ne ci ñoom ñëw na keroog bi yonente sa sam génération bi jamono ji ñi mu tare amul kenn ci ñoom way ngëm yàlla yi saxaabaay yonent mi alayhi salaatu salaam ñu dëggu ñëw naan ko may ñu permission ngir toog ngir bañ a dem jihaad ci seen alal ak seen bakkan loolu amul loolu nag wute na mooy lii nii mooy ngir li waroon wax dafa leer ngir di laaj permission an yu jaahidu ñu bañ a jihaad bi am waalihim ci seen alal ak seen bakkan léegi nag nga ne ma moo yow waaye yow man nag li ma ci jaaxal mooy ca suuratu nuur suñu boroom tabaaraka wa taala waxoon na ne innamal mu'minuun mooy ñi nga xamante ne nii mooy way ngëm yàlla yi ñooy ñi xamante ne amanu billaahi wa rasuuli dañoo gëm ci borom bi ak yi ndawam bi alayhi salaatu wassalaam te bu ñu nekkee maahu ala amrin jaami' ci mbir moo xam ne moo leen boole moo leen fédéré ab liggéey boo xam ne wala chantier boo xam ne da leen a boole ñoom ñépp lam yazhabu du ñu nekk daal di rocceeku di dem hatta yasta'dinu lu dul ñu daal di ñaan digal yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne innal ladina yasta'dinuna nag ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo lay ñaan digal bala ñoo dem ba meluñ ni naafiq yi nga xamante ne nii na yatasallaluuna minkum liwaada boo tax suñu borom na qad ya'lamullah ndax keroog bi ñuy gas péru li xam nga saar boobu loolu mu ngi doon wax keroog xandak bi ñuy gas tranchée bi muy mbalka mi ngir waa Quraysh ak waa Ghatafaan ñii ñëw ak seen coalition yi bañ a dugg Medina al munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba ñuy liggéey liggéey bi gisoon nañu naafiq yi dañ doon tappale saam bu ñëw seen wet ñuy jaayu cawar di wan leen wallaay ñoo mën a liggéey bu wanee gannaaw gaa yi rocceeku ndax nit ñi dañoo bari dem seen kër ya toog nekk ca ndox yàgg yu sedd yàgg seen soxna ya léegi nag booy ngëm yàlla yi ñoom buñ doon dem ñoom dañ doon ñëw buñ amee soxla bu ñu dem ca kër ga dañ doon ñëw laaj yonente ma lay saab saab ne ko ñun di dañoo bëgg leen kër gi ñëwaat mu daal di leen permis permission mu ne kantaa naafiq yi ñoom doonu ñoon ñaan permission de dañ doon rocceeku moom naa qad ya'lamullah dëgg-dëgg boroom nga xam ne alladina ñi nga xam ne ci ñoom yatasallalu la nooy rocceeku génn ndànk bu xutba yi amee wala ca liggéey boobu ngeen nekkoon di rocceeku ndax par vraiment allahu akbar allahu yi ñuy wax ak qaala allahu qaala rasul yi yii da leen di da leen di da leen di narge quoi bon da leen di merloo quoi te tamit da di mettre daal ci loo xam ne mooy situation boo xam ne ñu fay dégg ñu leen di jam rek waaye di wax waxu yàlla kese duñ ko bëgg quoi léegi nag ñuy rocceeku. ñu boroom ne xam naa ñooñu nag kon nag affaire baa ngi noonu ñu ne la loolu lii daa bokk bokkul dara lii mooy ñiy ñaan permission an yu jaahidu ngir baña dem jihad alors que lee mooy soxla bu lañ amoon seen kër ya daal di ñëw laaj ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg a dem mais dañuy dem ñëwaat alors que naa féq bi dañu loon laaj sax permission ñi bari nañ danaan moom waaye bu fii de bu ma génnee dem kenn du ma gis noonu lañ doon nan def nag kon nag affaire bangoog mooy bokkuñu dara voilà kon nag suñu borom tabaraka wa taala mu ne innama dëgg-dëgg yasta'dhinuka ñi lay moo tax moom lay wax tamit fii wal ladina ñi nga xamante ne yastadinu innama li am ba des yastadinu ko ñi nga xamante ne nii ñu ngi kon ci suuratu tawba ñëwaat nañu ci laayam ñeen fukk beek juróom mu ne innama yastadinuka alladina la yu'minuna billah kantaa fii ci xare bii ngay laaj naan ay wa nañ leen dajaaw daal nga leen gaaw dem sin lil jilaadi euh, bilaadul nu euh, bilaadul euh, kii banul asfar ngir dem xare ñi nga xam ne ñun ñu mbokk ñi di romain byzantin yi mu a dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo lay ñaan digal fii naan la ngir bañ a dem ñooñu laa yu'minuuna ñooñu ñooy alladiina laa yu'minuun mooy ñi nga xam ne gëmuñu dara gëmuñu billaahi ci bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxiri gëmuñ bés pénc ndax gëmuñ ne sax dina am ndax naafiq moom daay nekk gëmul yàlla gëmul ne yonent bi alayhi salaatu salaam borom bee ko yónni pour moom benn imposteur la daal buy wax kese wal iyaadu billaah war taabat mu déngi déngi quluubuhum seen xol yi fa hum ñoom fii raybihim gis nga ci seen déngi déngi googu ñu nekke mooy ñàkk gëm ñàkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci seen déngi googu googu ak seen sikki sàkk yooyu yata raddaduuna ci la ñuy nekk ñoo xam ne dañoo ëlëmu di ci jongole alhamdulillah kon nag loolu la mooy wax na kon fii wane nañu ni kon naafiq yi ay yéeféer lañu ndax ñi gëm yàlla gëm yawmal qiyaam ñoom duñ la laaj permission ngir bañ a dem jihaad yi voilà man nañ laaj permission bu leen yéen a nekk liggéey bu leen fédéré ngir dem doxi benn soxla ñëwaat waaye bu dee dañ leen dem xare ji kay naan di kay ñaan permission boo xam ne du permission dëgg ngir bañ a dem jihaad yi ngir muccal boppam jàpp na ne ndax moom ña dem ñoom ñoom ñoo ñoom la ñoo gën a jege dee ki ñi nga xamante xamante ne nii ñoom ñoo nekk fii ci war a bañ a dem wal iyaadu billah ndax seen ñàkk xam dara mu ne walaw araadu ñoom nii nag naa yi gis nga bu ñu namoon te bëggoon alxuruuj génn ak yow ànd ak yow ci ghazwatu Tabuk bii di ghazwatul usra konoon te kon la a'addu lahu udda doon nañu waajal def waajtaay gam war gamu laaj doon nañ ko def mooy dinañ waajal uhbata kii li nga xamante ne nii mooy waajtaay yi nga xam ne moom la war ci wàllu seen seen armement wàll tamit li nga xamante ne mooy ay yóbbal ak yépp mais naafiq yi ba ñuy ñëw di <laughs> ñoom ba ba yonent bi sallallahu nekkul sax di waajal dara ah. ñoom leen na la dañ doon daje di wax tamit buñ fekkee ci mbooloo mi ci jàkkat yonent bi alayhi salaam di wax buñ génnee di naar di di di ñaawal nit ñi di wax ak ñoom seen biir dem ci seen mbokk yi naan leen da ngeen a dof tàngoor wi fan ngeen jëm léegi nag suñu borom nekk moom dañ koo nambul woon sax bëgguñu woon a génn ndax buñ bëggoon a génn de konoon de kon doon nañ waajal li nga xamante ne mooy mooy li war li nga xam ne moom moom moom la aajowoo génn dem xare ji walakin waaye nag ne ñoom ci seen lañ ko def walakin waaye karihallahum bi'athahum borom bi tabaaraka wa ta'ala ci boppam moom moo bañoon ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam en tout cas ñi nekk ponkal yi ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoom naafiq yi seen kilifa yi borom bi ci boppam ñoom Abdallah ibn Ubay ak mbokkam yi ñoom Zayd ibn Taabut gaa yoo yële yonent bi suñu borom ci boppam moo bañoon ñoom ñu génn voilà fa sabbatahum mu daal di leen nag daal nekk ñoo xam ne daf leen a euh, kii euh, toogloo def mbir mi mooy sawaruñ ci dara am ci genn yel goo xamante ne nii ma pas possible la nooy bëgguñu woon a génn tolool borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo leen ko def voilà moom moo ko def noonu ñoom nag ñu foog ne fii mu ne bon ci seen seenu coobare la quoi déedéet alors que borom bi tabaaraka wa taala ci boppam mooy ki nga xamante ne nii moo leen delloo ca ba mënuñoo génn mënuñoo def loolu le waqiila bu ñu wax leen uqudu aywa toog leen ma'al qa'idiina ànd ak ñi nga xam ne ñoo dëju bañ a dem nekk ñoom ci dëkk bi des leen fi loolu mooy nit day defu caay-caayam foog ne ndeke loolu machi ay borom bi nam mu nam mu borom bi mooy daw ci moom mooy lan mooy maandu teem mooy caay-caay gi mu nekk boroom bi moo maandu ci mbiram loolu nag moom mu foog ne fii mu ne moom fii mu ne moom daa gañe ko waa fexe nan bal waaye yow affaire yu tardé yi ay islam yi waaye mu teg fële njuuy naa gaa yi alors que borom bi ci maandu teem la ko seetaan machi ab soo coobaree borom bi mooy daw ci moom mooy ne da koo seetaan mu mel noonu moom nag mu foog bi fii mu moom gañe na alors que mu ngi ci alkandeem goo xam ne borom bi moom maandu ci yee mbiram ngir man koo alak ëllëg léegi nag mu law xaraju gis nga gaa yi naafiq yi bari ci ñoom mooy seen kilifa yi rawatina ñoom fiikum law xaraju fiikum buñ génnoon ànd ak yéen de ànd ak yéen ci xare bi ma zaadukum de voilà lu dul ak yàqute nekk ci seen biir di daw li nga xamante ne di dox li nga xamante ne ak yàq ak nekk ñoo xamante ne nii di gàcceel jullit ñi waaye di dox seen an namima di rambaaji seen biir ba yàq li nga xamante ne cohésion benn bi armée bi waroon a nekk dinañ fexe ba sape loolu rawatina seen kilifa yi ndax ñoom nit ñu bari dañoo jàppoon ne jullit dëgg na ndekete yoo ay naafiq yu bon lañ woon yoo xam ne moo tax ñoom seeni wax dañ leen doon bàyyi xel comme li borom bi wax ne kon nag la aw daaw konoonte kon doon nañu def la goon nag lu ma zaadukum buñ génnoon ànd ak yéen doon leen doon yokkure illaa lu dul xabaala ak yàqu ako nan nay ma mooy di tas diggante nit ñeeg li nga xamante ne nii yàq li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy diggante mbooloo bi wala awda'u xilaalakum tapi nañu gaaw seen diggante ngir yàq ko loolu mooy awda'u mooy dañuy gaaw ngir yàq lu ñu dégg fii rek def fee wax fii rambaaj rambaaj fii toxal ay wax fii nu gën a gaawe dem suul ay wax wax fee dem toxal ko ñee yabghunakumul fitna di sàkku nag ci yéen jullit ñi al fitna mooy ak noonoo gi nga xamante ne nii noonu lañ bëgg muy dox seen diggante bu ko defee mooy far rek tasut yow diviser rek fexeel nit ñi nga diviser leen pour mieux régner ñoom nag loolu la ñuy def bu ñu génnoon ak yéen noonee la ñuy nekk fii waaye lool moo tax suñu borom nag na wa fiikum te nag am na ci yéen jullit ñi moom laa doon wax léegi sammaa'una lahum am na ñoo ne ñoom dañuy dégg waxu leen ko digtal leen ko waaye it fii fiikum am na ci yéen sammaa'una lahum ñoo xam ne ñoom dañuy dégg li naafiq yi di wax jàpp ne bon ñoom ni naafiq yi boo di leen topp daal ci yenn wax yi surtout seen kilifa yi ñoo Abdallah ibn Ubay ndax comme li ñu wax léegi rek daa am ñoo xam ne jàppoon nañ ne nit ku baax la